Ah, bi ñu ko jeexalee dañ duggoon ci beneen ghazwa boo xam ne ñu ngi doon commencé woon nañ nettali bi waxoon nañ ne dinañu wax tur bi tey insha allahu taala waaye ci jataay bi ñu génn ci ghazwatu bani qaynuqa dafa am loo xam ne dama ko fàtte woon mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Euh, gisoon nañ ne juif yooyu bi leen assiégé dañoo mujjoon nangu daldi wàcc nazalu ala xukmi dañoo wàcc ci àttee maratuñoo tenir siège bi abdallah ibn ubay ibn salul al munaafiqul kabiirul daldi topp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sonal ko bam bal ba ne leen banaa leen ak yéen waaye yonent bi aleyhi saatu saan dane ko dane leen ñoom dañ leen di exiler nag duñu fi newati ñu exiler leen ñu daldi dem Adriat nekk benn ci goxu Syrie yi foofu lañ mujj daldi génn Medina daldi fay dem ñoom yahud yooyu mooy ne moom tinoom bi doon tinu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ñu bañ a jël ci ñoom rey leen mbaa teg leen buggal mu tar waaye dana leen léegi dañ leen di génn ñu daal di génn te duñu génnaale arm yi ndax wóorul ci lañ leen exilé ñoom yahuudu waa Banu Qaynuqa yooyu jële leen Madina yóbbu leen ñu daal dem Adriat fële ca bilaadu Sham beneen euh, mbir mu ma mu ñu ma seetlu ci ghazwatu Bani Qaynuqa bi ba léegi mooy na gisoon nañ ne ndaw si bim ñëwee jullit boobu ci marché bi amada ila sa'ir ila sa'irin hunaka fa jalasat ilayha ilay mooy daf fekk sa'ir dama ne woon mooy cuubkat noos Euh, as-sibgha mooy cuub baa bu dee saa baaxaa mais bi saa ir mooy nit koo xam ne day defar bijoutier lañ koy woowe ci ñun voilà saa ir mooy koo xam ne day defar ay takkaay ci or ak ay xaalis kooku mooy saa ir du cuubkat dama ne woon cuubkat bi may wax yépp sama xale ngi woon ci as-sibgha as-sabbagh waaye du loolu kii sa'ir la mooy bijoutier la day liggéey ci wàllu or ak xaalis mooy waa ji jëloon ñi newoon ci wetam mu jël yéreem yu gudd yooyu daal koy lonk ci ginnaaw ndaw si bu mu jugee ay awraam feeñ kon ginnaaw loolu bu ñu ñëwaatee fi ñu yemoon ñu ngi woon ba léegi ci riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa an abi mu ñu doon nettali ginnaaw gazwatu bani qaynuqa loolu nag waxoon nañu këne imaam ibn isxaaq na ko noon ñoom imaam ibn hishaam imaam ibn alxaafid ibn kathir ibn alqayim al raxmatullaahi alayhim ñoom teguñu xaare boobu que ne juste après Banu Sulaym la am ñoom ñu ko teg ci cinquième position comme ni ñu la ko waxe woon imaam Ibn Isxaaq di ñu nettali beneen xare bu bees boo xam ne gisoon nañu début bi defoon nañu riit bi ndax dane woon a ah, wa kaana Abu Sufyaana mu ne abu sufyaan ibn xarb dafa nekkoon kama xaddatani muhammad ibn jaafar ibn zubayr wa yaziid ibn ruumaana wa man laa attahimu wa kaana mu ne woon moom imaam abu sufyaan ibn xarb de dafa nekkoon comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettalee man imaam ibn isxaaq sama sëriñ di muhammad ibn jaafar ibn zubayr ak beneen sëriñ di yaziid ibn rumaan ak beneen sëriñ boo xam ne tudduma turam waaye man imaam ibn isxaaq duma ko tuumaal mooy am naa ci moom confiance ñoom ñii ñépp ñu daldi jële an abdillahi ibn kaab ibn maalik ñu jële ci seydina

ñi gina xam ëpp xam-xam ci ñi nga xam ne ñooy wal ansaar moom Abdullah ibn Ka'b bi moo doon wommat Ka'b ibn Malik bi nga xam ne ci la dem ba silmaxa ba nekk mag ba mage lool moom moo ko doon wommat moom doom ji Abdullah ibn Ka'b nga gis ni ñoom ni ñu meloon ak seen bàyyi neewuñ way paa bi damay sonal ne fi di wommat koo xam ne moom ah xamaguma kañ lay dee déedéet waxul loolu de moom Abdullah ibn Ka'b neewul ne waay ah bi nga xam ne moos kii bu ma ko nekkee di ko wommat saa su ne day compromettre sama avenir waaye di xëy ak gont rek ci ay di ko wommat ak a nekk ci service am déedéet moom nekkaale bu rafet lañ doon nekk ak seen waajur yi moom abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu ne xiina raja'a moom Abu Sufyaan ba nga xam ne ci la dellu ilaa makkate jóge makkatal mukarram rawale caravane bi wa raja'a fallu Qurayshin ñi nga xam ne ñoom ñoo les rescapés de Badr jóge Badar daal ñëw eh, an laa yamassa ra'sahu maa'un min janaaba xatta yaxzuwa muhammadan sallallahu alayhi wa sallam dafa nizar moom abu sufiyaan ne bopp bi daal du laal ndox ci janaaba fekk xeexul ak seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam loolu Euh, mooy lim ci jublu rek mooy ne kon du sëy ak soxnaam ndax imagine wuñ muy sëy ak soxnaam yu bari loolu te du ay yoon yu bari te du sangu mooy ne man moom arrêté naa di sëy ak samay soxna walla sama soxna fekk xeexuma ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ay tuwaale toog yooyu yëpp banaw fekk nizaram gi dëggalul nizaram gi ba daldi def li mu wax léegi nag waxoon nañu fii lañ ñemoon ne waa moom ana naka la ko defe waay imaam ibn ci càllale bi mu ne fa xaraja fi mi'atay raakibin min qurayshin li taburra yamino nee na moo tax mu génn moom abu sufiyaan ibn xarbin jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ànd ay ay ay xeexkat ay warkat yoo xam ne ñoom ñépp ci Quraysh lañ bokk ngir nidaram googu nag daldi dëggu fa salaka najdiyata xatta bi sadri qanaatin ila mu génn ak ànd deux cent personnes yooyu warkat yooyu ci waa Quraysh ñu daldi dugg yoon muñ naan an najdiya aw xur la topp ko ba daldi àgg ci benn bërëb benn xur benn waadin buñ naan xanaat ci benn montagne boo xam ne ñu ngi ko naan saybun min al madinati ala baridin aw nahwi sorewul madina noonu foofu noonu moom mu wàcc abu sufyan ibn harbin lu jege medina la fala wàcc moom abu sufyan ak ñi mu àndal summa xaraja min alleyli xatta ataa bani nadir taxta alleyl mu daldi a fay nekk ba guddi jot mu daldi dem ci juifu banu nadir yi waa banu Qurayza moom banu Qaynuqa si nii ndax ñoom daldi nañ leen exiler ñooñu ñoom waxatuñ seeni wax léegi nag mu des ñan yeneen ñaari tribu di waa banu Nadir ak waa banu Qurayza léegi nag Abu Sufyan ibn Harb pour am ay information ci jullit ñi ah, mu daldi dem ci waa banu Nadir ci yahuudu bani nadiir fara moom abu sufiyaan ibn harbin ah ci guddi gi taxtal layli ci guddi fa ataa Huyayy ibn Akhtab mu daldi dikkal sangu waa banu nadiir di Huyayy ibn Akhtab moom jotoon nañ koo tudd boo fàttale ko bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di door a agsi medinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ci xadiisu yaay Safiya boobu eh, radiyallahu taala anha wa ardaaha moom xuyey ak frère am bi ñoo demoon Quba di déglu ji bañ déggee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw na agsi na Medina ñu daldi dem daldi koy déglu ji bi ñu ñëwee yaay Safiya nee na ñoom dañu nekkoon ñoom ñaar koo xam ne man lañ gënoon a sopp ci seen doom yi fu ñu ma mës gis rek fu ñu mës a dajeek man ak ñoom ñu jóge fenn ma leen di gatandu ñun ñépp ñu leen di gatandu man lañuy yëkkati waaye nee na bés boobu ñu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam teel faa jóge daldi bi ñuy ñëw daanaka tuutee des jant bi dugg nee na bi ñuy ñëw ñu ngi mel ni ñoo xam ne seen yaram wi dañoo dee bi ma leen jegee ñu ma foog ne dinañ def lañ doon def di ma yëkkati waaye faale wu ñu ma sax ba ni ñu àggee baayam ndax Safiya bintu Huyay Huyay bii mooy baayam di Huyay ibn Akhtab nekkoon almal'uunu alyahudiyul xabiis alayhi la'natullah ah mu daal wax frère bi ne ko ahuwa ahuwa huwa ne ko waa ki ñu gis moom mooy yonent bi nga xam ne moom lañu suñu téere yi wax walla déet mu ne ko waaw frère bi na ko waaw laaj ko ne ko nag léegi yow ana la loo gis comme que yaay sangu waa Banu Nadir mu ne ko adaawatuhu ma baqiit li ma gis daal man Huyay ibn Akhtab mooy noonoog moom fekk maa ngi amul dund Huyay ibn Akhtab boobu nag ñu gisoon moom la Abu Sufyaan ñëw nii ci waa Banu Nadir ci guddi gi ñëw ci guddi gi dëkk dikkal ko fa daraba alayhi baaba fa aba an yaftaha lahu wa waaye Abu Sufyaan bi mu ñëwee ci waa Banu Nadir kaar ci waa Banu Nadir ci guddi gi ndax day bañ ñu gis ko moo tax guddi lay dox ndax bu fi doxee ba cëg ba jullit ñi gis ko bañ a xam mooy Abu Sufyaan surtout ñi jóge Quraysh moo tax mu daldi dem bàyyi ba guddi jot mu daldi rocceeku ndànk bàyyi armée bi deux mu àndal daldi ñëw ci waa Banu Nadir daldi fëgg buntu ki nga xamante ne mooy Huyay ibn Akhtab wa kaana sayyidahum waaye fa abaa an yaftaha lahu wa xaafa mu bañ ne moom du ubbi bi mu yëgee Abu Sufyaan la ubbiwul mu bañ waxaafa mu ragal Abu Sufyaan mii boo moyul ñëwam gi problème rek la mën a indi mu bañ koo ubbil bàyyi ci biir fansarafa anhu ila Sallaam ibn Mikshamin abu sufiyaan xam ni fii doxul mu bàyyi ko fay mu daldi bàyyi Huyay ibn Akhtab daldi dem ci beneen sàngu ci waa Banu Nadir ci juifu Banu Nadir muy Sallaam ibn Mikshamin muy Sallaam ibn Miksham ci moom la dem moom Abu Sufyaan ginnaaw bi Huyay ibn Akhtab daldi bañee wa kaana sayyida bani nadir fi zamanihi dhalik moom Sallaam ibn Miksham moo doon sang waa banu nadir jamono yi mooy ne ñoom ñii dañoo meloon ni waa Quraysh mooy amuñu woon kuñ naan kii nii mooy le vizir wala le buur wala le roi déedéet wala le raïs ñoom amuñu woon wala almalik kii mooy buur bi déedéet amuñ woon lool moo tax da gis ñu bari ku ci nekk ñu naan la kii mooy sang bi comme na nga xam ne noonu lañ ko gisa woon ci waa Quraysh nga gis ñu naan Abul Hakam sayyidu Quraysh waaye Umayya na Khalaf sayyidu Quraysh waaye Abu Sufyan na Harb sayyidu Quraysh ila axiri moo tax ñàkk loolu amoon benn njiit moo tax nga déggoon ñoom ñépp ay kilifa lañu woon ku ci ne ñu naan la sangu Quraysh loolu nag lu mel noonu moo daloon juif yi moo tax dangay dégg ñu naan la Huyay ibn Akhtab sayyid Bani Nadir waaye dangay dégg ñu naan la Sallaam ibn Mikshamin sayyid Bani waa tax mu ne wa kaana sayyida bani nadir fi zamanihi daalik mu moom mii nag di Sallaal ibn Miksham ci ay jamonoom ay taawam moom mooy ki nga xamante ne moo ne woon sangu waa banu nadir wa saaxiba kanzihim te moo nekkoon seen trésorier général bu doon tey équivalent ministre de l'économie et des mooy ki ko doonoon di moom Eh, Sallaam ibn Miksham moo yoroon seen seen gafaka moo yoroon seen alal fasta'dana alayhi fa adina la Abu Sufyaan ibn Harb daal di ñëw ci moom daal sàkk mu daal di koy ubbil fëgg buntam comme nim def Huyayy ibn Akhtab ñaan ndigal ngir dugg ci moom mu daal koy Euh, entrée ne ko man ngaa dugg fa qaraahu wa saqaahu wa batana lahu min xabari nnaas bi mu ko entrée mu daldi koy entrée fa qaraahu koy teral comme ni ñuy teralee gan teral ganam gii di Abu Sufyaan gën jaarafetalu teralin wasaqaahu mu daal di koy nàndal li nga xam ne mooy alxamr nàndal ko daal koy jox ci naan yi nga xam ne ñoo gënoon a tedd ci ñoom mushrikuune yeeg yahuud yeeg arab yi muy ci vin beeg li nga xam ne mooy sàngara si mu daldi ko ciy jox mu daldi di naan wa batana lahu min xabari naas mu daldi koy jox nag ci xabaaru jullit ñi fii ci waa Medina yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di leen divulguer divulguer Abu Sufyan xabaar yu bari information yu bari ci jullit ñi bi mu defee lool summa xaraja fi aqibi laylatihi xatta ataa asxaaba Abu Sufyan bi mu defee loolu am na lim bëggoon mooy xam na information yu baax mooy la récolte des informations avant de mener une guerre ngay dégg ñu naan il faut balaa xeex a am te lool moo mas a am il faut ki ngay xareel nga xam ci moom dara tey ci suñu jamono lañ naan ay avion de reconnaissance la ñuy yónni ñu dem daal di jël ay image ay sit yoo xamante ni yu vitaux la walla yu suspect la ay site suspect ba pare ci kaw information yooyu ci la ñuy mënee guerre bi bu ko defee mën a mëne ay opération ciblée loolu nag buñ foog ne tey la xew déedéet looloo taxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon yónni nit ñi ñuy dem di ko xoolal naka la noon bi tooge Abu Sufyaan ibn Harb ak ñawam ak xelam mu rëy loolu la nekkatul lu ñuy laajteeti moo tax mu ñëw bàyyi ba guddi gi mu camouflé wu dugg biir Medina dugg quartier waa Banu Nadir mi nga xam ne ci la ko Sallaam ibn Miksham daal di terale daal di koy wax information yooyu ci jullit ñi summa xaraja mu daal di génn jóge këram kër Sallaam daal dellu ci guddi gi xatta ata asxaaba ba ni muy agsee dikkal ñi nga xam ne ñoom la àndal di deux cents warkat yooyu xarekat yooyu bokk ci waa Quraysh ngir lan li taburra yamina ngir la nga xam ne moom la waatoon moom la niyaroon daldi réaliser ndax fekk defu ko mooy du mën a kenn te du mën a mooy day parquet day day def grève sëyëg ay kenn ku kon nag ba mu agsee ci gaa yi lan leen wax fa ba'atha rijaalan min qurayshin fa ataw naaxiyatan minha yuqaalu laha al ah, mu daldi yónni ci gaa yooyu mu àndal moom abu sufyaan bim ñëwee am information yu précieuse yooyu mu daldi euh, yónni ay gaay ci ñoom ba ñu dikkal benn bërëb bu ñu naan Hurayb ba ñu dikkal benn bërëb bu ñu naan Hurayb nekk foofu benn xur la boo xam ne ci Medina la nekk jox leen ay instruction yu yu yu dëgër yu clair ndax xam na ndax xam na euh, li nga xam ne mooy information yi mu bëggoon a am mu yónni gaa yooyu fa xarraqu fi aswaarin min naxlin biha biñ demee ñoom ñu daldi euh, fay taal lakk ay ay ay tàndarma yu ne woon foofu yu ndaw mooy dañoo dem daldi fay fekk fa nga xam ne foofu ci Hurayd ñu fekk fa fa nga xam ne ay tàndarma yu baree fa am ñu daldi koy lakk ci guddi gi lool la leen digal gaa yi def lool daal di taal foofu waaye wa wajadu rijaalan rajulan min al ansaari wa xaliifan lahu fi xarsin lahuma fa qataluuhuma wansarafu raaji'in ñu daal di dem fekk bañ taalee foofu tàndarma ñu fekkaale fa benn waay boo xam ne benn góor bu bokk ci waa lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ak benn allié wam ñu nekkoon ci seen tool benn ci toolu tàndarma yooyu non seulement ñu taal ko waaye ñu jàpp ñaar ñooñu daal di leen rey wan sorofu ginnaaw gi nag ñu daal wone ginnaaw daal di dëpp dem raajiina daal di dem ci Abu Sufyaan mi leen digal loolu fekki ko fam taxaw fam ne di leen xaar bañ demee fekki ko nag rendre ko compte que ne def nañ lii rey nañ ñaari nit rey nañ benn jullit ak benn ñaari nit daal rey nañ leen ci jullit ñi ta lakk nañu tàndarmay comme ni ñu ko waxe wansarafu raji'in ñoom ñépp nag Abu Sufyaan daal di ñu jël seen waruwaay yi daal di dëpp ilaa ayna ilaa makkata ñuy daal di ñibbi nag di dem Makka fa nadira bihim nnaas bi ñu defee loolu daal di nit ñi daal koy yëg xam nga taal yu ñu taal moom ay tàndarma ay tool yu ñu taal te soriwul dëkk bi nit ñi dinañ ko gis nit ñi daldi di koy yëg seen xabaar que ni am na daa am ñu ko taal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy yëg fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi talabihim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génn fii talabihim di sàkku ñi nga xam ne di leen recherche ji ñoo def jëf ju ñaaw jooju daal di taal foofu ba pare daal di rey ñaari jullit daal di daw keroog na bi muy génn imaam ibn Hisham rahmatullaahi alayhi mu ne ah, bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di génn wastamala ala almadina aba lubaaba bashir ibn abdil munzir mu ne mu fa bàyyi ki nga xam ne mooy sayiduna abu lubaaba moom la def mu assurer intérim bi Médina bi muy génn moom aleyhi salaatu wasalaam di dabi ñoom abu sufiyaan ñi taal fii daldi fiy rey ñaari nit moom la def mu assurer intérim di bi abu lubaaba di bashir ibn abdil mundir gis tarjamaam walillaahi alxamdu wal minna léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen topp imaam ibn isxaaq ne xatta balaga mooy ci riwaay bi xatta balaga qarqaratal kudri ba ni muy agsee benn bërëb buñ naan xarxaratal kudri summan sarafa dabu leen fekk gaay rëcc mu daldi dellu raaji'an daldi dellu ñibbi këram daldi ñibbi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam a gis nga lii nii lii nii moo tax xare bii nii keroog bi ñu lay wax naan la ghazwatu bani sulaym dafa am ute ci boroom xam-xam yi est-ce que moom mooy xarxaratal kudri walla déet waxoon nañ la ku mel ni ñoom imaam al-Qastallaani te imaam az-Zurqaani raxmatullah alayhi ne wa tabi'a tilmiiduhu shaami te mu ne woon lii nga xam ne moom la imaam al-Qastallaani wax ci al-Mawaahibul Laduniyya ne ghazwatu Bani Sulaym mooy Qarqaratal Kudri mu ne loolu noonu moom la taalibeem bi di ash-Shaami di as-Saalih ci subulul huda war rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa daldi woon topp sëriñam bi ne moom moo tax mu ne woon gazwatu bani sulaym wa yuqaalu laha qarqaratal kudri mu ne loolu gazwatu bani sulaym mooy qarqaratal kudri waxoon naa la ne loolu nag benn wax la mais am na ñeneen ñu ne du moom gisoon nañu ñoo xam ne dañ ne ñaari xare la yu bokkul ku mel ni ak dimyaati rahmatullah alayhi yi dañu wuute ne mbir yi du moom mooy ne bokkuñ dane woon qarqaratal kudri mooy ghazwatu buhran ñeneen wax leneen ma ne la woon am na nag leneen loo xam ne man dama foogoon ne bi ma koy dóor a gis que ni dama foogoon ne abu euh, ci siiratu ibn al bidaaya wan nihaaya bu imaam al xaafiz kasiir raxmatullaahi alayhi dama foogoon ne loolu faute de frappe la woon wala édition bi ñoo juum waaye bi ma vérifié yi ma vérifié yépp ci li nga xamante ni nii mooy albidaaya wa nihaaya mooy même chose fa nekk ndax xare bi ñuy gis imaam alxaafiz ibn kathir dane moom mooy gazwatu qarqaratal kudri dane moom mooy xare qarqaratal kudri lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa topp abu sufiyaan ba ni nga xam ne ci lay agsee xatta balaga qarqaratal kudri ba ni muy àggee foofu bërëb boobu mu rëcc ko su man sarafa raaji'an mu daldi dellu daldi dellu medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam comme ni mu defoon rek ci ghazwatu safwaan bi mu àggee bërëb biñ naan Safwaan doon topp ñoom Seydina Kurz ibn Jaabir mu mu daal di ñu tudde ko ghazwatu Safwaan wala Badrinil uula loolu nii bërëb bii mu àgg di xarxaratal Kudri dëpp looloo tax ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne xare bii nii mooy ghazwatu xarxaratal Kudri waaye du Banu Sulaym waaw gis nga ku nekk li mu wax fi mu ko teg gis nga ñoom ay imaam Saalih Shaami ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa daje woon nag ñi nga xamante ne ñooy waa Banu Sulaym bil Kudri dafa ñëw ba ci bërëb boo xam ne fa balagha ma'an min miyaahihim yuqaalu lahu al Kudr bi mu àggee benn bërëb ci seen ndox yi buñ naan al Kudri fekk fa kenn mu des fa trois jours mu daldi thumma raja'a ila al-madina wa lam yalqa mu daldi dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam amu fa benn xare jotu faa am lii moo tax euh, fii nii mu ñëw ba fii agsi daldi agsi bërëb bi looloo tax kii ne imaam alxaafiz ibn kathir ne kon xare bii nii mooy xare boobu di qarqaratal kudri mu ne wa qad faatahu abu sufiyaan wa asxaabuhu ah waaye abu sufiyaan daal du koy rëcc ndax abu sufiyaan ah nee na mes ne meen teñ moom ba mu yëgee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ngi koy ñu ngi koy topp dañoo gën a rëppëtal gaaw waawow ndax wóorul laa dafa wóor moo daldi rëppëtal daldi gaaw ñoom moo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam daldi ñëw foofu fekku fa ah, ñoom nag keroog bi ñuy daw lan lañ def mooy comme que dañoo yoraale seeni yóbbal mooy armée bu toll noonu deux cents warkat te gis nga ni ay warkat rek la jël deux cents xam na ne mbir mu opération coup de la war doon il faut pas ñuy traîner ak ay chars bu doon tey dañ naan non il faut pas prendre des chars faut prendre des avions de chasse yoo xam ne ak des hélicoptères yoo xam ne dinañ mën a def opération coup de àgg fi ñuy dem ot dem ci bërëb bi def li ñuy def gaaw retiré waat mais du ñu jël yoo xam ne yu luur la déedéet bu ñu jaar sax ci suuf si nañu jaar ci jaww ji moom nag moo tax jërul koo xam ne ñoo xam ne dañuy dox àndul ak jigéen ñi comme Badar ba ñuy dem ñii di fecc musiciens yi fecc di leen wayal ak yooyu déedéet deux cents raakib la yor ah ñoom Abu Sufyan keroog bi nga xam ne nag ci lañ def seen jëfu caay-caay googu di daw ñoom waa Quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen topp lan lañ def mu ne wa ja'ala Abu Sufyan wa asxaabuhu yataxaffafuuna al-haraba fa yulqawna fa yulqawna juruba as wa hiya amatu azwaadihim mu ne keroog nag pour li ñu def mooy dañ doon woyofal seen gëléem yi ñu waroon ak seen waruwaay yi ngir ñu gën gaaw ndax looy gën a diis ah dabba bi mooy li nga war bi gën yéex ci yoon bi léegi nag liñ doon def mooy dañ doon jël ci seen ah, ah, nu mu tudd seen yóbbal bi ñu yoroon nga xam ne moom lañ ci lañ doon lekk kan ci lañ doon lekk moom lañ jël ci yiñ ko defoon ci ëmb yi ñu ko defoon di leen sànni yooyu nag as-sawiq min as la woon as-sawiq ah dafa nekk façon lekk boo xam ne ah ci pepp lay doon wala orge wala ay dugub mooy céréale lay doon boo xam ne dañ koy ñoral bu ko defee ginnaaw gi ñu daal koy dëbb dëbb ko def ko comme kuy waaja kuy defar al kuy kuy kuy kuy kuy defar cere ñi ngay dëbbe euh, euh, dugub ji mais danga koy ñoral ba pare dëbb ko bu ko defee nag moom loolu lañuy jël léeg-léeg ñu boole koog beurre léeg-léeg ñu boole ceeg lem léeg-léeg ñu boole koog yooyu noonu sotti ko ci walla ndox bu ko defee di ci lekk di nga xam ne moo nekkoon seen palaa yi ñu doon lekk yooyu nag la jël ëmb yiñ ci defoon yu bari ñu jël ko di ko sànni ngir seen waruwaay yi woyof ñu mën a gën avance avancer moo tax mu ne ñoom wa ja'ala abu sufyan abu sufyan commencé wa asxaabuhu ak ñi mu àndaloon bi ñu yëgee na ñu leen di topp yataxafafuuna lil harab ndax xam nañ ne ku ko def du gaay topp la ngir rëcc ñuy woyofal loolu di sànni fa yulqaw na ñuy sànni juuba sawiq yi nga xamante ni mooy ëmb yi nga xam ne moom lañ defoon euh, yooyu noonu di sawiq bi di liñ la wax leen façon lekk yooyu ñu ñu koy daldi sànni ci yoon bi bi ñu defee lool nag moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi bi ñëwee lool lañ fi fekk moom lañ fa fekk daldi koy jël jël lépp ah, nga xam ne loolu keroog mooy seen màng moom lañu am ci ñoom Abu Sufyaan ñi daw daldi ko fay bàyyi ngir gën woyof moo tax mu ne fa yaxudaha almuslimiin almuslimuun fa summiyat gazwatu sawiiq mu ne looloo tax ñu tudde xare bi gazwatu sawiiq muy loolu nga xam ne moo doon ravitaillement wu waa Quraysh bu Abu Sufyaan biñ doon sànni ci yoon wi te yonent bi alayhi salaatu wa salaam mujj jël lépp loolu lañ am ñoom ñu daldi leen rëcc moo tax ñoom walam yalxaquuhum dajum leen dabu leen Ah, léegi nag wansarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raaji'an ila al madina kon daal di dëpp dellu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon xare bi mooy ghazwatu sawiq kon wa Qaynuqaa'un ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis xare yi jiitu yi ñu jot a gis yu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam euh, kon mooy abwaa buwaatun ushayrun ak di ghazwatu ushayra ghazwatu Safwan badrunul ula badru qitaal di badru bu mag gi Qaynuqaa ak Sawiq mooy fii ñu yem te la Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu di wax teg ci ginnaaw yi ñu gis abwaa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu Safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi tëboon naa wa ghazwatu bani sulaym ginnaaw boobu wa Qaynuqaa moom lañ gis di ghazwatu bani Qaynuqaa la guerre contre les banu Qaynuqaa sawiiqun di ghazwatu sawiiq moo ci tegu te moom la gis nii muy ghazwatu sawiiq kon gis nañ ne li ko waral mooy Abu Sufyaan xar Harb moo nidaroon ne woon bala maa la joteetee benn jigéen bi am janaaba sax bay sangu foog ma daldi xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam xareek moom mu daal di dem ngir nag dëggal li nga xam ne mooy misaram goog mu dem ci banu nadir def lool ñu daal di taal foofu ay taan ay garabu tàndarma rey fa ay nit ñaari nit daal di daw yonent mi alayhi salaatu salaam topp leen ba xar benn bërëb bu naan xar xaratal kudri mu daal di dellu waaye ñoom li ñuy daw nag ñu ngi doon sànni seen yóbbal yooyu nga xam ne moom lañ demoon ci saw yi muy lekk goog ñu la wax looloo tax ñu daal di koy tudde euh, te seen provision boobu li ci ëppoon wa ammatuha sawiq ci sawiq la woon loolu mooy li ci ëppoon moo tax nag fa summiyat ghazwat as-sawiq ñu tudde ko ghazwat as-sawiq léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon daal di dellu fa qaala al muslimuuna xiina rajaca bihim rasuulullah sallallahu alayhi wa jullit ñi nag bi ñu delloo medinatul munawwar yonent ñoom daldi dellu medina ñoom ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam anatma'u an takuuna haadihi lanaa ghazwa qaala naam ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa ñun est mën nañoo xemme mën nañoo lii nii xar lii nii ñu génn dem ñii rëccu ñu ñëwaat jëlewuñ fa lu dul provision bañ fa sànni est-ce lii mën naa nekk euh, li nga xam ne xare la ci ñun mooy est man nañoo am yaakaar am li nga xamante ne mooy xemmeem lii nii suñu boroom bindal ñu ko ci suñuy téere jëf këne lii xare la ci ñun qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen naam aha kay lii xare la moo tax ñu koy wax ghazwatu bani sawiq ghazwatu sawiq boobu ah imaam ibn Hisham ne wa qaala abu sufiyaan ah non imaam ibn isxaaq imaam ibn isxaaq ne wa qaala abu sufiyaan ibn harb mu ne nag abu sufiyaan ibn harb moom bi mu rëccee inda man munsarafihi bi nga xam ne ci la dëpp mu wax ay vers wa yamdaxu Sallaam ibn yahuudi bim delloo Quraysh nag daldi am satisfaction wan waa Quraysh ñépp ne Abu Sufyaan li ma waxoon def naa ko parce que cette Euh, j'ai brûlé tàndarmaay les palmiers de de de de de de Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam wax naa li ma waxoon def naa sama nizar ga guddi gii dem naa taal naa seeni tàndarma rey naa fa sax ñaari nit léegi nag muy wax ay poème ay vers nag di ci di ci kontaan. di ci euh, euh, wax mbiram moom di di retracer li nga xam ne moom la def ci ghazwatu sawiq bi ba pare nag wa yamdaxu muy tagg nag Sallaam ibn Miksham tagg nag ki nga xam ne mooy Sallaam ibn mi nga xam ne moo ko jàppale dëgg-dëgg jox ko information yim soxla ba mu mën a dem taal ay tàndarma yoo xam ne leer na ko ne tàndarma jullit ñi la ndax du ñoom rekk a fa dëkkoon imaginer bu xamul woon loolu dem rek taal yenn tàndarma mu nekk waa tàndarmay juif yi wala tàndarmay arab yi nga xam ne waa Aws ak waa Xasraj yi nga xam ne jotuñu tuub booy problème day am léegi nag mu koy tagg ci information yooyu mu ko jox waaye nganale gu rafet gi mu ko nganale kero ci guddi googu moom mu ne Abu Sufyan di wax ay poème di tagg ki nga xam ne mooy Sallaam ibn Miksham tey waxaale ay jalooreem yi mu def ci ghazwatu Sawiya moo tax mu ne wa inni taxayyartu almadinata waaxidan li xilfin falam andam walam atalawami saqaanii farawwaanii kumaytan mudaamatan calaa cajalin minni salaamu bni mikshami saqaanii fa rawaanii kumaytan mudhamatan ala ajalin minni salaamu bni mishkami walammaa tawalla aljeyshu qultu walam akun li ufrihahu abshir bi ghazwin wa maghnami ta'ammal fa innal qawma sirrun wa innahum sariixu lu'ayyin laa shamaatiitu jurhumi wa maa kaana illaa ba'du laylati raakibin ataa saaxiban min gayri xallati mu'dimi Abu Sufyaan ibn Harb wax ci vers yii ci poème yii di tagg di wane li mu def keroog waaye di tagg ki nga xam ne mooy Sallaam ibn Mishkam alayhi la'natullah mu ne wa inni taxayyartu al-madinata waahidan mu ne te Abu Sufyaan maa tànn Medina daal fay dem man kese man ma àndaloon waaw uti Medina daal koy jublu li xilfin li tax nag ma daal di fay dem mooy ndax sama waat sama nizar ga ma nizaroon ne man gis nga man Abu Sufyan duma sëyete benn soxna sama soxna duma sangu janaaba fekk xeexuma ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam looloo tax ma daal di dem Medina waaw li xilfin ndax sama giñ góogale sama nidar góogale moo tax ma dem fa waaxi dem waaye waaye sama dem boobale falam an dem walam atalawami non gis nga sama dem boobu rëccuuma ko de dem ba ma fa dem Medina rëccuuma walam atalawami te dugguma ci mbir moo xam ne ci la may nit ñi di di di di yedde non la ma waxoon def naa ko lool xoola bu dee kuffaar yi kuffaar yi ndax kaana ana idin kaafira moom jamono jii yéeféer la woon bu dee kuffaar yi ñooy fexe le tout di daldi dëggal yi nga xam ne mooy seen promesse yi ñu wax ak seen nidar yi ñu def loolu lan ngay xalaat ci jullit ñi yaa ayyuhal ladina amanu lima taquluuna maa la tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa la tafaaluun suñu boroom subhaanahu wa taala ne yaa ayyuhal ladina amanu ee eh, yéen ñi gëm yàlla te dëggal bi sallallahu alayhi wa sallam lima taquluuna la tafaaluun mais lan moo tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def ana ana où est problème ba yi ngeen di wax du ngeen ko mën a tenir alors pourquoi le dire alors li ma taquluuna lan moo tax ngeen di wax loo xam ne yéen bi ngeen koy wax xam ngeen ne maa laa bu jot bu jëf jotee la ngeen waxoon bu jotee ngeen war koo jëf du ngeen koy jëf xool ñu ñun rek ñun ñoom suñuy promesse wax naa la këyitu risla moo ko gën a ëpp poids ci ngelaw goo xam ne ouragan ngelaw ouragan tempête ngelaw yooyu di dem nga teg këyitu risla ci ngelaw li xam nga ni ko ouragan bi fële ni muy woyofe noonu ñun suñuy parole moo gën a woyof loolu suñuy parole du dara on n'est ki ci dàq wax ay kii non moom kay bul bul am darloo ci ragal kay xaaral bu boobu kooku mooy ki nga xam ne nag moo la nar a wor ndax ñun dañoo am benn ci li nga xam ne mooy jikkoy naafiq yi ida xaddasa kadab lum la wax rek man ngaa wax ne waa gi day expliquer day kàcc waxul dëgg waay waay bu dee Abu Sufyaan mii nga xam ne nekkoon saaratu Quraysh minal kuffaar moo ne man dinaa fexe dinaa fexe ba li ma waxoon ma def ko ba ni ko defee pare di tagg boppam naan wa inni taxayyartu al madinata waahidan lu tax li hilfin ndax giñ ga ma waatoon nidar ga ma waxoon ak la ma ne woon dinaa ko def mu pare ne falam àndam moo taxit rëccuuma walam atala wami te dugguma ci loo xamante ne nii nit ñi mën nañ ma cee mën nañ ma cee di di di di di di di di di di di yedde ndax ku waxul dëgg yow yaa jara yedd ay la situation a changé yooyu yépp loolu lépp ay lenn la rek ay échappatoire la rek waaye moom kàcc moom manoo wax a wax ba du des nekk kàcc rek ma ne maay def lii maay def lii maay def lii def jot nga ñëw def leneen ak no échappatoire boo mën a am torox ndoll boo mën di ut loolu mënula tudd lu dul kàcc képp nag ku la jàppale moom it minal kaddaabin al affaakin ku la jàppale naan waa ji wax na dëgg réniéwul lim waxoon tamu feeñ xanaa nit ñi dee jàpp ne nit ñi ay ay ay seen bopp yu kópp ci nekk xanaa dangeen jàpp ne nit ñi seen bopp yi amul ndox wax li ngay wax engagement yoo xam ne kenn sexalu la lem ba nga koy def ba pare jot jëf defoo ko gaa yi naan ndax lii ak lii déedéet yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin suñu boroom nee na ragal leen yàlla tamit ragal leen yàlla te na ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñooñu dëggu ñi nit day dëggu arrêtez les mensonges les jeux euh euh de xawma de but yi nga xam ne moom lañ ñuy def ku wax defoo mooy ne kazzab nga kaadib nga en tout cas li nga wax bu dëgg li ma taquluna ma la taf'alun kabura rëy na maqtal bàkkaar bu ni rëy nga xam ne mew mi yàlla lay lay waral an taqulu ma ngeen di wax lu ngeen dul def te yonent mi alayhi salaatu wassalaam ba ñu ko laajee ndax jullit dina njaaloo jullit mu ne yooyu yëpp jullit dina ko def waaye jullit dina fen mu ne déedéet jullit du fen déedéet jullit du fen léegi nag ñun waxuma la ay politiciens mais ñun ñun suñu lépp suñu mooy ne ñun dañu tàmm expliquer tàmm expliquer ba même waa ji boo daje woon ak moom ci mbedd nga ne ko waa saay foo jóge nii foo jaar mu expliquer foo jaar mu kàcc pourtant ne la fee laa jóge manu ko wala boog mu ne non dama demoon fenn non dalay wax feneen ndax lan moom min aadaam ak li mu miin te moom mel ni non gars dafa mel ni li leen yàlla mooñe woon fitratallahi alladhi fatara an-nasa alayha muy état naturel boo xam ne bu sell boobu buur yàlla mooñe doomu aadama bi nga xam ne yenn yi ci ak mbañum rusam sax da koy bañ nit ñi moom dafa mel ni suñu doomi jamono dañoo mooñax seen bopp mooñe koy kàcc ku la ci dàqa ingane waa jii la presque suñu wax yépp boo ko xoolee li ëpp quatre-vingt-dix pour cent yi ñuy wax suñu journée yépp dara du ci dëgg Allah Allah te suñu boroom ne ragal leen yàlla te ànd ak woy dëgguñ ndax inna allaha euh, moom ñi muy àndal mooy ñi nga xam ne ñooy dëgg ñoo ñi dëggu kon nag bu dee Abu Sufyan ibn Harb yéeféer yi ñooy sàmmoonteeg seeni parole waay waay waay waay waay man njaga man Musaa man Fàllu man Njaay ainsi de suite waay waay lan moo tee ñun ñuy daal di sàmmook ñuy kàddu suñu journée yépp moo tax ku ñu fiy tuumaal dangaa yeb waa ji rek dangaa yeb waa ji rek mooy ne waa ji nga naan di kër sa waay ak kañ ñeme yàlla moo ne lii defu ko mais yow nag yow sa bopp est-ce que nga sa bopp yow yow ñaata wax nga fi wax defoo ko ñaata wax yow ku la toppoon duma la ndax sa ñàkk dëggu ci dara ngay topp neen man jarra sawban naas jarra sawbu ku topp yére yi nit ñi di leen xëcc di di di topp seeni défaut ñu topp sa bos mooy ni ñun ñépp a mbir mi ay way bax politiciens yi politiciens yi du ñu dara lu ñun nii la ñuy ni ñu mel rek lañ mel waaw ndax ñun mérité wuñu lu dul njiit yi nga xam ne njiit yi fan lañ jóge lu dul ci ñun ci ñun lañ jóge nañu seet ñun ku nekk sénégalais moom il n'est pas sûr il n'est pas fiable il n'est pas digne de confiance loolu mooy ci général bi mooy ne ñun ay waraatekat lañ si boo ko waxee naan non saa nag saa nag il exagère il exagère vraiment nag saa nag là tu exagères mais je n'exagère rien te loolu ñun xam nañ ko man ci ñoom laa bokkoon on n'est pas digne de confiance lépp ci ñun on n'est pas digne de confiance ànd ak benn nit boo xam ne de bu dëggul moo gën ànd ak million nit yoo xam ne kenn dëggu ci kenn kenn ñun xamuñu dëggu surtout suñu biir bu dee ak tubaab yi moom mooy ne boobu contrainte la ndax amuñu choix wala employeur beeg ñoo ne moom moo boo ko deful moom dalay dàq moom ah liggéeyam bii moom boo fi nee di tardi tout le temps dalay licencier dalay bule jële la fi mais entre suñu biir ginuma leen a xam rendez-vous sénégalais lan moo ko indi lu dul siiw lu dul ñàkk wax li ñuy def mais yow naka la ñuy xame lool ñun ñépp que ni sax conférence bu amee gars yi duñ commencer jamais à l'heure mais yow naka nga mën a tourner naan président bi wax na lu lu loo xam ne du ko def di ci def ay débat di casse mais yow nag yéen njëkk seen bopp président bi ci yéen la jóge yow ku nekk na xool échelle bi nga toll moom échelle nation la toll échelle u échelle réew moo tax muy wax lu mu dul def comme yow rek yow échelle bi nga toll sa échelle kër loo fa wax ñépp xam ne lii du dëgg doo ko def sa échelle doom sa doom boo ko waxee mu xam ne bàyyi sama bàyyi day bon bon si kii rek mais lii muy wax yaakaaruma ne dina ko def ñun ñëpp ñu xam ko suñu biir rendez-vous ba tudd ko rendez-vous sénégalais mais loolu du kasi kan la ida waada axlaf bu joxantee rendez-vous di koy trahir loolu kay min anwa'il kadhib wal xiyaana ci ja ci dafa bokk ci façon yi kàcc yi ak won wa ida tumina bés boo amee ci moom confiance ba daal di koy jox dara loo xamante ne mooy loo ku ak kóolutee na ngeen ko jox seen alal wala seen seen kees wala yooyu ngeen xool xaana dina la trahir bon mooy ñun ñoom ñépp lañ mel nañu fexe régler loolu gis nga bu population bi regle woon loolu seen biir ku nekk ka ngay séqal ak sa échelle ba nga tollu fa nga tollu sa classe sociale foofu nga fexe fa yow nga dëggu d'abord dëggu envers toi-même soit soit conséquent envers soi-même dëggul boo dëggoo nit ñépp xamee la dëggu dañ la sax ñeme di wax waxi caaxaan wala ñu lay nax duñ ko ñeme ndax day am barrière boo xam ne moom la borom bi subhaanahu wa di defal ñi nga xam ne ñooñu dëggu ñi façon leer boo xam ne caaxaankat yi ñemewuñ leen duñ leen ñemee ñëw di leen waxi caaxaan duñ fa ñëw di jëwati ci kanamam jamais dootuñ ko wax loo xam ne leer na leen ne ñoom duñu ko def jamais mais ñun bu dee ñun nii lañu mel lan lañuy toog naan ay président diw wala kilifa diw wax na loo xam ne defu mais suñu image la rek ñun ni ñu mel rek lañu mel bu ñu foog ne ñoom ay malaaka lañ ñun ni ñu mel rek lañu mel waaw ndax inna allaha moom laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du du soppi du changer li ne ci ay nit lu dul ñoom ñu soppi seen bopp ñun nag bu dee nii lañ mel bu ñu foog ne ku ñu fi teggi jëlaat tegaat keneen it mooy mburu faf ko fëriñ rek ndax ñun ñii ñooy mburu yi ñoom ñuy fëriñ yi rek boo leen fi dindee teg fi mooy pat ngay am rek ñun ñépp yem kon nag Abu Sufyan ibn Harb kon Abu Sufyan ibn Harb mu ne li tax ma dem Medina li xilfin ndax benn waat bu ma waatoon benn nidar boo xam ne moom laa nidaroon ne dinaa dem xarek seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ma ko defee falam an dam waay waay waay rëccuwuma sama sama sama sama nidaar gala ma waxoon rëccuwuma ko waaye bi ma ko defee rëccuwuma li ma def walam ata la wani te amul kenn ci nit ñu koo xam ne mën naa ñëw di ma ŋàññi naan ma yow abu sufiyaan yow ana la nga waxoon déedéet ndax man def naa li ma waxoon allahu akbar bu ko deful nag ñu ŋàññ la de yaa ŋàññi sa bopp d'abord ndax yow yaa njëkk a sa yaa njëkk a rabaisser sa personnalité yaa njëkk a sa bopp yow nag mënoo rabaisser sa bopp ba pare ne gaa yi yëkkati leen ma déedéet mukk mukk lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aaduhu walam falam yabqa illaa zaahiral wal falam yabqa illaa saairal euh, nu mu wax waddani ndax nit moom fekk waxagoo lisaanul fataa nisfun nit mën nga koo xaaj ci ñaar làmmeñam ak xolam làmmeñam ak xolam moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ko Seydina Mu'aaz ne kuffa alayka haadaa ne ko nag yii ma la wax ci yu kawe yii yépp gis nga benn affaire rekk leen moom boo demee ci arba'in yi di luñ ci jaar bu an-Nawawi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne ko nag nag ma fegal fegalal sa bopp sa lii tàllal ne ko làmmiñ bi mu ne ko waxal nuxadu bi ma natakallamu bi ndax dañ ñuy li nga xam ne moom la ñuy wax di génn suñu làmmiñ dañ ciy jàpp dañ ñu ciy tenir ñu ciy àtte ndax moom xamu ko woon mu taxaw ci kanamu kiy xamle ki nga xam ne ko xamul moo lay xamal di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ko ne ko mais ndax dañ lu ma nga naan ma ma ma ma ma sama làmmiñ wi moytul moyul ko sama bopp préserver ko sama bopp ndax dañ ñi tenir rigueur di ñu àtte ci ñuy wax mu ne ko sakilat ka ko yaa Mu'aaz ko yow cim yaa Mu'aaz yow yal na la mooy waxinu cofeel la gu nit di wax entre ki nga xam ne moom la bëgg waaye du textuellement loolu la ko ñaanal yal na la sa yaay ñàkk déedéet ne ko fa hal yakubbu naas waa xanaa du li nga xam ne mooy def nit ñi anaa manaaxirihim safar nit ñu bari li tax ñu leen fay nëq ak seen bakkan yi seen bakkan yi jiitu ñu nëq leen ci safara si lu dul hasaa'idu alsinatihim lu dul li nga xam ne moom la góob seen làmmiñ yi seen làmmiñ yi di wax lu dul am rek aka digaluñ dul def rek aka wax lu ñaaw aka saaga ak a xastaate yàq der yooyu noonu ak jëw waay waay lan nañ li mu yàq bari na ñu bari ñu dugg safara loolu leen fa dugal xanaa xamoo loolu kon nag bu ñu yéeféer yi gën dëggu loolu ruslu na ne yow yaay taalibee xayru xalqillah mi ne woon seydinaa Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma keroog ba ko waa Quraysh naan ko yee yow nag Abdallah fais attention yow lu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax rek nga daal di koy bind mais defal attention kii nit la day mer di kontaan ni kii day liy gaaral ñépp a koy gaaral kon nag bul def lu mu wax rek nga bind mu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bindal ndax laa yaxruju min hada illa al bindal ndax gis nga laan sama laan niñ wii dara du ci génn lu dul dëgg loo kon nag nañu fexe dëggu fal nakun min as-saadiqin fal nattaqillah nañu ragal yàlla ci suñu wax yi suñu jëf yi ak suñu xol yi fexe bokk ci ñi nga xam ne ñoo dëggu ndax inna rajula li yonent bi alei salatu salaam wax dina dëggu waaye taxarra sidqa di faire le tout mooy di travail boppam di travail boppam vraiment di exercer boppam ànd ak rigueur boo xam ne fexe ni man jour bi damay fexe lépp loo xam ne wax naa ko tey bu dee manuma manuma jour bi ma ne man de gis nga bu ma yeewoo de six heures du matin à midi daal bëgg naa intervalle boobu tey li may wax lépp dëgg lay doon ba buy wax day tànn li muy wax lu mu xamul noppi lu mu nar da def du ko wax lu mu am sikki sàkka ndax naa ko mën a defam déet du ko wax parce que wóorul walla nga au moins nga ne insha waaye nag insha wolof moo tax mas naa ko gis benn documentaire subhaanallah benn euh, euh, suédoise benn suédoise télé Sénégal laa ko seetaan benn documentaire télé senegal euh, ñuy wane artisan yi yi nga xam ne dañuy defar ay genre ay oto yooyu ñuy defare ay ay ay ay ay ay ay ay ay potu meew ay potu jeeg bu jaar tamaate yooyu yu mel noonu mooy seen façon yooyu rek artistes yi di def artisan yi ndaw si Suède la dëkk ak tubaab la dafa ñëw soxla yooyu mais nag daf ni ma gisee yàgg na fa ko quoi yàgg na fa mais dafay yàgg di ñëw ko dem di jóge Suède di fa ñëw vacances ñu wane euh, waa ji mooy image yi nii waa ji di wax ngay dégg mu ne waa ndaw si ñëw ne euh, ci artisan bi ne ko damaa soxla am yum commandé yu mel noonu yu bari yoo xam ne da koo bëgg a yóbbaale buy dem. waa ji ne ko insha allah ne ko dina pare jour tel insha allah mu ne ko ah non man c'est insha allah yi presque fu ngeen wax insha allah presque du ngeen ko def subhaanallah <laughs> ndaw si ne non je ne dis allah ne ko man jeune ne dis pas allah ne ko sa insha allah gi nga wax man basé ndax moom xam naa ci expérience am que ne sénégalais bu la naree nax insha allah lay wax moom kay mu wax la sax sans insha allah moom ngay góor a gën wóolu ko bu nee insha allah ndax après danaan boo ko waxee mu ne non waxoon naa insha loolu mooy ne yàllaa ko bëggul noonu te moom ba mu la koy wax la façon yéene ni duma ko def wala manuma ko mais mu ne insha allah loolu ngir ngir daal di soulager conscience am waaye koo xamul ne laa yaghurra illa nafs moom warul ku dul boppam moo tax buur yàlla ne woon sax yéen yéen yenn seen yenn ngiñ ñi bu leen ma ci giñ seen yenn kii bu leen ma ci boole ndax man ngeen def turu yàlla dem ba ci biir du ngeen ko mën a def yéen ngeen ñëw yéen ñun sénégalais subhaanallah buñ ne insha allah moom yoboo nga bàyyi nga arrêté transaction bi nga xam ne waa ji moom ba jënd liñ jaana la tax commencé bu loolu la c'est bizarre kon nag nañ fexe bokk ci ñu dëggu ci suñuy jëf suñuy wax suñuy lépp ndax Abu Sufyaan ibn Harb yi muy dak kaana min al kuffaari ana idin ci yéefér yi la bokkoon waaye fexe na li mu wax te kii ko fexe na ba def ko mu ne kon nag di taggaale kële kon mu ne maa dem Medina man rek waaw ndax waat ga ma waatoon nidar ga ma nidaroon rëccuuma dem nga ma fa dem ak la ma fa def wala atalaw wa mi te amul kenn ku ma mën a ŋàññ ne ma la nga defoon waxoo la nga waxoon def defoo ko léegi nag muy tagg nag Sallaam ibn euh, mu ne saqaani farawaani kumaytan mudaamatan ala ajanin minni salaamun mishkami mu ne saqaani salaam de moom yàlla na ko yàlla fay tagg naa ko man Abu Sufyaan de ndax ba ma demee saqaani moo ma nàndal lan la ma nàndal farawaani mu nàndal ma ma naan ba naan yi kumaytan façon beer la woon façon sàngara la woon ci vin yi la bokkoon façon vin xam nga léegi vin wu gaay ay champagne ay ay rosé yooyu voilà ñoom nag dañoo amoon façon verre ci araab yu naan kumayit ak mudaama yooyu yëpp ay façon sàngara la woon mu ne moom nàndal na ma ci yooyu kan moo ma nàndal mu ne sallaamum na mishkam yi di sallaamum na mishkam <laughs> mu koy tagg ci turu bi sàngara la bokkoon di alkumayt ak almudaama mu ne walamma tawalla aljeysu qultu walam akun li ufrihahu abshir bi ghazwin wa maghnami mu ne nag bi nga xamante ne nii ci lañ def li ñu def taal foofu rey fa ñaari nit bi wàññeeku di dem qultu man ci laa abu sufyan walam akun ufriha man nag nekkuma woon koo xam ne damay def lu koy diisal mooy du ma du maay diisal sama armée boobu ma àndaloon jamais ma koy diisal moo tax nan la def pour bañ koo diisal ci yoon wi bañ leen di dab walam atkun moo tax mu ne nekkuma li ufrihahu di diisal sama armée boobu troupe yi ma àndaloon ma leen di diisal ba ñuy yéex teg leen ci danger bañ jàpp leen dab leen xultu ci laa leen nee abshir ne waa arme bi bëgg leen bi xaswin ci xare goo xam ne moom ngeen def tey gañe ngeen li ngeen waroon a def yépp mission accomplie wa marnamin ak li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy euh, euh, màng ma ngeen fa jële bëgg leen yéen daal fii mu ne xare ngeen gañe am ngeen butin waaye dem leen seen yoon kontaan naa ci yéen ne leen nag ta'ammal fa inna al qawma sirrun wa innahum sariixu lu'ayyin la shamaatiitu jurhumi ne nag xool leen def leen attention seetlu leen këne gis nga nit ñi sirrun mooy ñoo xam ne ñoo gën ci seenu xeet gin bokk ci ñu gina tedd ci ñoom ci askan sariixu lu'ayyin ñoom ñooy dëgg-dëgg doomi lu ay yi laa shamaatiitu jurhum du ay njaxasu waa waa jurhum mu ne wa maa kaana illaa ba'du laylati raakibin ataa saaxiban min ghayri xellati mu'dimi mu ne moo tax nekkul lu dul illaa ba'du laylati raakibin tuuti ci guddi gi mooy parti ci guddi gi loo xam ne warkat mu ne ataa saaxiban ci lañ dikke nekk ñoo xam ne dañoo xiif min ghayri xillati mu'dimi waaye nag àgguñu ci xiif goo xamante ne mooy waaju ñàkk waaju ñàkk lool mooy soxla gu aajoo gu rëy gi am aajoo du foofu nag lañ toll mooy ne di tagg seen bopp ci liñ def même bu dee yi ñu sànni euh, loolu garaawul même bu dee ne après xiif nañ waaye seen xiif gi àgguñu ci loo xam ne dafa def ñuy loru euh, loolu la Abu Sufyan ibn Harb daal di wax kon loolu mooy ghazwatu Sawiq euh, nga xamante ne nii moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di taxawal imaam ibn Isxaaq waxoon na ne loolu mu ngi amoon fi Dil Hijja kon gis nañ ne Badar mu ngi amoon Ramadan ghazwatu Bani Sulaym amoon ci début shawwal ghazwatu bani qaynuqa amoon shawwal tamit mooy après ghazwatu bani sulaym après shawwal weer wi ci tegu di euh, dhul qa'da ginnaaw dhul qa'da dhul hijja ci dhul hijja boobu nag ci la ghazwatu sawiq bi amoon muy weeru tabaski léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu duggaat ci ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo am ci deuxième année